ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladiina kafaruu wa kaddabuu bi aayaatinaa ulaa'ika asxaabul jaxiim suñu boroom di wax ci laayaab juróom ñett fukk ba ak juróom benn mu ne walladiina kàntaagaa yi nga xamante ne nii kafaru ñoom ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala wa kaddabu ñu daldi koy weddi bi wax ñu weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi ñun boroom bi ne dara amu ci wàccew ma dara mu ne ulaayika gaayoo yele asxaabul jaxiimi ñooy waa safaraw jaxiim de mu ne yaa ayyuhalladina amanu yéy yéen ñi nga xam ne yéen a dëggal laa tuxarrimu ngàllawaay bu leen di xaramal de tayyibaati yu tee yi nga xamante ne nii ma tayyibaati ma yu teeyu la nga xam ne axalla allahu lakum moom la leen seen boroom tabaaraka wa taala daal di daganal wala ta'taddu te bu leen nag bu leen jéggi li nga xamante ne mooy born yi de jéggi dexelu boroom bi tabaaraka wa taala yi mu leen tere bu leen ko jéggi ba di ko def de inna allah yëg leen ne seen boroom tabaaraka wa taala laa yuhibbul mu'tadin bëggul ñi nga xam ne ñooy jalgati di jéggi li nga xamante ne nii mooy maxaarimullah yi nga xam ne mooy ñag yi mu teg comme liñ waxoon keroog ci minhaj gi sharia bi mooy ñag wi yooyu nag mu teg ne lii nii ah maxaarimullah yi borom bi aaya yooyu bu leen ku jéggi ba di ko def laaya bi bari na ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim ñu naan lii nii li tax mu wàcc mooy mbooloo moo mbale nga xam ne dañoo ñëwoon ci kër yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi daal woon laaj daal li nga xamante ne nii nan lay jaamoo yàlla ci kër gi daal liñ leen ko waxee nag so fekk fa leen ci soxnaam yi fekkuñu ko fa woon mu wax soxnaam yi leen daal di leen tontu ñoom nag ñu mel ni daal mbir mi dañoo xeeb loolu le ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de mooy ki nga xamante ne borom bi jéggal na ko lu jiitu ak lu mujj ci ay bàkkaaram de kon nag ñun moom xam nga nan lañuy def am ñenn ci ñoom ne ñoom dañuy dañuy xel séef léegi di woor kese ñenn ñi moom dañuy dogook li nga xamante ne nii <clears throat> mooy jigéen ñi dootuñu fi nekk di sëy ñenn ñi ne ñoom moom dañuy dogu nekk di jaamu yàlla kese bàyyi lépp suñu boroom tabaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim ñëwee nag ñu daal di koy wax mu daal di mer daal di dem ci minbar bi daldi xutba nag wax lan moo tax ay nit di wax lii wëg lii ci la jeexale woon ne faman raghiba an sunnati fa laysa nii képp koo xamante ne nii lii di sama sunna mooy yi mu xam ne moom la ne day julli te day day day julli day nelaw waaye day nelaw day jóg di julli day lekk te day day woor te day dog te day denc ci soxna yi mu ne haada sunnati lii mu fi lim nag mooy sama sunna kon nag nga gis waxu caaxaankat yi naan ay vie privée vie publique ay mbiru yi daal moo gis nga mbir yi ni mu demee waaye ak yooyu nga xamante ne entre le frontière dëgg dëgg dëgg ki nga xam ne mooy ki nga xam ne ko jóg borom bi la moom amul diggante aada ak ibaada frontière boobu màbb na ci moom bu yàgg ndax moom léppam xataa yëngoom ay nelawam ak i xoolam waaye ay dalam ak ay siestam loolu lépp day mujj nekk jaamu yàlla de moo tax mu ne haadihi sunnati dugal ci li nga xamante ne damay lekk di naan voilà di lekk di naan voilà te tamit damay war di dog voilà nekk koo xam ne damay denc ci soxna yi mooy yooyu yépp moo tax yéene am solo loolu mooy transformer mooy soppi li nga xam ne al aadaat daal di koy def al ibaadaat def ko ay jaamu yàlla yu sell kon nag loolu ñu ne looloo taxoon <coughs> ñooñu nag la suñu boroom doon wax naan yéen ñi yàlla bu leen xaraamal yu teey yi nga xamante ne moom la leen boroom bi tabaaraka wa taala daganal te bu leen jéggi dayo bu leen jéggi li nga xamante ne mooy frontière yi de ci ma leen tereg yooyu wala di teengal mbir yi di jaay ne yow yaa gine yow yaa gine saint le prophète alayhi salaatu wassalaam xeeb li nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekke woon naan lii nii moom wax ah, lii daal moom moo ko man waaye ñun ñi nga xam ne ñoo gën a bari bàkkaar moom foog ñu def lépp lim doon def wal iyaadu billah hada loolu du dara lu dul jax-jaxalu iblis wal iyaadu billah mu ne wakulu léegi nag na lekk de mimma razaqna ci li nga xam ne moom la leen boroom bi tabaraka wa taala daal di daganal xalaalan mu nekk loo xam ne lu xalaal la lu dagan la tayibante teey wattaqullah te na ngeen ragal nag seen boroom dolli leen ragal seen boroom tabaraka wa taala bu ngeen fi nekkee di xaramal li nga xam ne moom la daganal kon nag alladi boroom boobu nga xam ne moom antum bihi mu'minun moom ngeen gëm du waxoon na ca suuratul aaraaf qul man xarama zinata allahi allati axraja li cibaadihi wattayibaati min arrisq waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ana kan xarama mooy dëgëru fit ba taxaw di xaraamal zinata allah taaru yàlla taaru taaru yàlla gi nga xam ne taar bi mu def ci kaw suuf génneel ko jaamam yi ci wàllu ak col ko ci wàllu ak lekk ak naan ak yi nga xam ne moom la ñuy xool bépp lu ci da ci suñu borom newul lii dafa xaram amoo droit yow naan da koy xaraamal naan waa yow yow da ngay xeex sa bakkan moo tax ba nga ñëw yow nga jàll di jaawal li ñu naan al waraaw ak li nga xamante ne bay ñëw nag di xaramal mooy yow boo àggee foo xam ne da ngay téye sa bopp ci yenn yi parce que xam nga sa su bopp te xam nga ne même yu dagan yi sax boo ci xuus noonu di ci xuus yenn xuus yi te boole woo ci sa boroom tabaraka wa taala iblis sa bakkan man na laa man loolu yow defal waaye nag bu mu tax mukk nag nga ñëw ne lii dafa xaram voilà <coughs> waaye xaw ma lan moo la lan moo la soow nga jekki rek mer sa waay léegi nag jekki gu naanati soow sax ni nga koy waxe doo wax ne daa xaraam directement mais ni nga koy waxe daal gars yi moom lañ ciy déduire ne soo soow moom fii mu ne nañu ko ba loolu moom moom teguwut fenn voilà kuy ku <laughs> voilà loolu lu ama am solo la toog rek di xaraamali mbir parce que yow fa nga dëkk miinuñu ko loolu lañ doon wax ci wàllu njéeréer yi ak li nga xamante ne mooy yàpp fas yooyu moom bu leen fi nekk di xaraamal loo xamante ne nii boroom bi tabaraka wa taala moo ko daganal bu dee ne ci wàllu fas bokkoo ci ñi nga xam ne comme niñ la ko xawoon ci ulamaul ahnaaf boroom xam-xamu yi nga xam ne rek ci ay laaye alquran lañ ne lii moo tax ñu ne ñoom dafa xaram loolu bokkul ak loolu mooy ki nga xam ne moom moom daal fa mu miin ak la mu miin daal bu wuteeg mbir yi daal mu jàppe ko charia alors que wute na ak charia de kon nag mbir maa ngi noo dele kon nag alxalaalu wa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne leer na de keroog am na xadis bu ñu doon wax te bi ñuy wax wa zakara rajula ash'atha aghbara loolu am na dañu juumoon ca xadis ba nañ ko tàmbalee woon voilà loolu dama ko fàtte woon souligner muy inna allaha tayyibun lat commencé woon mais pas alxalaalu inna alxalaala ba bayyinun wa inna alxaraama bayyin voilà wa baynahuma umurum mushtabihat gisoon nañ ko ci jataay yi ñu génn kon nag mooy mu ngi noonu bu fi kenn nag kon di xaraamal li borom bi daal di nekk ku loo xam ne da ko daganal kon nag mbir maa yow nag boo nee da ngay sufiyanke wala da ngay defi mbir daal di privé sa bopp xaj sa bopp yenn yi ah léegi nag yow nang ci yem waaye nag bum la pousser nga dem nag ki jaamu yàlla yi naan leen lii dafa xaraam jinjeer dafa xaraam ak yooyu parce que yow bëgg a jinjeer daal ndax nee nga da ngay bañ sa bakkan <laughs> sa bakkan lu sa waay far nekk loo xam ne jaamu ji njeer lay doon yow léegi nga far généraliser ko déedéet loolu amoo ci droit amoo ci droit du tout laa wax bàyyil yi ñu lu ci xéewalu borom bi tabaaraka wa taala yow kay li nga man mooy dee leen inciter di leen fàttali seen boroom ci lekk gi ñuy lekk nañuy fàttali ki nga xam ne moo leen ko xéewale te bari na ñoo xam ne xañ na leen ko de te moom boroom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne boo ñuy lekk ñu koy tudd di ko sant di bàyyi xel ci li nga xamante ne xéewal yi nga xamante ne moom la defal boroom yi moom la defal jaam yi bu ko defee ñu man di ko sant lool man nga leen koo wax waaw kay ak tamit di xool li ñuy dugal seen biir na lew walla nañu fexe ba mu lew bu lewee nag baax na te ëppal ndax ëppal loo xamante ne bu lekkee lu ëpp li nga xamante ne moom la seeni koll yi ak seen yaram yi soxla mën na leen indil ay woppa ki jàngoro waaw kay loolu lépp mën nga cee wax waaye kantaa ñëw nag di xaraamal lu yàlla daganal déedéet mu ne nag laa yuaxidukumullah boroom bi tabaraka wa taala di du leen jàppee bil laghwi ci loo xamante ne ci fola fii ay maanikum ci mbuusóor ak fo boo xamante ne ci ay giñ yoo xam ne comme bu ngeen di fo wala koo xam ne mooy giñ dafa takk dafa takk ci làmmiñ yi boo ko waxee sax waaye ñëwal wala ñëwal ma jox la billaahi mooy ta waxu ko ngir loo xamante ne nii mooy da cee dogu voilà mooy daa takk ci noonu bu daan sax boo ko ne waa yow demoon nga fële mu ne billaahi demoon naa ñëwal añ billaahi maa ngi ñëw kooku moom kooku façon ngiñ boobu nekkul loo xamante ne borom bi da leen koy jàppe rigueur walakin waaye li am ba des mooy yuaxidukum lim leen di tenir rigueur nag di leen ko jàppe bu baax mooy bi ma aqadtumuy al aymaan li nga xam ne moom da ngeen koo fas ci wàllu ngiñ ñi mooy loo xamante ne ni yow yaa gina tey bi ngay giñ yaa ko tey ba bare daal di koy fas daal di gëm mbir mi moo xam daa am waajoo bëgg tuur tuur dëm-dëm daal di tax nga daal di koy waatal loo xamante ne ni yow yaa ci jubluwaat voilà yow yaa ci jubluwaat du waat yoo xam ne daa takk sa daa takk sa la may déedéet yaa ko ci jublu moo xam da nga koo naral nax naan ko waa ji mu ñëw ab jaaykat nga mu naan la waa sa marchandise mi doo ma ko jaay nga naan ko noo man nag manul ma koo jaay prix bii wax ko lu cher muy wax nga waatal ko yàlla jublu ci waat gi ngir man koo enfoncé ngir nga xam ne boo ko xasee waatal ne ko jënd naa ko lu ëpp li ma ciy fay moom mu fay la lu ëpp lool ndekete yoo da ngay expliquer loolu moom borom bi tabaaraka wa ta'ala de dina leen ko jàppee de. léegi nag mu ne fa kafaaratu léegi nag waa ji bu waatee waat googu nga xam ne moom du dëgg te moo ko tey léegi nag nan lay nan lay defe kafaara gi nan lay fexe daal di réparer loolu le mooy itaamu asharati miskin mooy il faut mu daal di dundal jox mu lekk li nga xamante ne nii fukki miskin fukki yooy ñàkk diis mooy ñàkk yoo xamante ni lim leen di jox nag ñu lekk min awsati ci li nga xam ne mooy la gën a diggu doomu ma tut'imuna ahlikum li nga xamante ne nii moom ngeen di dundal seen bopp yéen ak seeni njaboot mooy bul ñëw yow di lekk parfumé kese léegi nga def loo xam ne dangaa war a génne lii nii nga giñ-giñ goo xam ne gu mel noonu la nga war a joxe lekk jël ci ceebu fas bi déedéet loolu moom déedéet li gin a kii daal li gin a dugg doomu ci li ngeen di lekk daal aw kiswatuhum boo manul boobu nag léegi nag léegi nag wala nga jàll ci li nga xamante ne nii mooy nga daal di leen jox lu ñu sol wala nga solal leen aw tahriru raqaba wala nga nekk koo xamante ne nii dang leen di jox loo xamante ne nii mooy da ngay garal jaam mbook fa man lan yejit yii yépp nag am nga ci choix ci yu njëkk yoo yële képp mooy am nga boo ciy tàmm bu la ci neex loolu wax la léegi nag wala man lam yajid képp nag koo xam ne dajul te trouvéwul mooy yi ñu njëkk a wax nii fa siyaamu thalathati ayyam ci lay door a woore ñetti fan moo tax doo tëb rek di woor ñetti fan mooy yi ñetti yëli ñu la wax ci kaw boo ci manul denn ci ngay door a woor de daalika mu ne lii nag kafaratu aymaanikum mooy faruk seeni ngiñ idaa xalaftum bu ngeen ngiñee tey ngiñ yu mel noonu le wax faduuta dee leen wattu tey denc aymaanakum seen ngiñ yi wa kadhalika naka nii yubayyinu llahu la borom bi di leerali lakum ñeen leen aayaati yi laayaam yi la'allakum tashkurun bu ko defee ngeen koy sant wallahu ta'ala